A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu al-akmalaani al-atammaani ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu ammaa ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafidu Abu Muhammad Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahmatullaahi alayhi fi kitaabihi cumdatul axkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabi salaa fi baabu sifati salaati nabiy sallallahu alayhi wa sallam. an Aysata radiyallahu ta'aala anhaa annahaa qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yastaftixu salaata bittakbiiri wal qiraa'ati bi alhamdulillahi rabbil aalamiin wa kaana idaa raka'a lam yushxis ra'sahu wa lam yusawwibhu walaakin bayna dhaalika wa kaana idaa rafa'a ra'sahu mina rrukuu'i lam yasjud hattaa yastawiya qaa'iman wa kaana idaa rafaa ra'sahu min as-sajdati lam yasjud xatta yastawiya qaacidan wa kaana yaquulu fi kulli rakcatayni attaxiyya wa kaana yafrishu rijlahu al-yusraa wa yansibu rijlahu al-yumnaa wa kaana yanhaa can uqbati ash-shaytaan wa yanhaa an yaftarisha ar-rajulu diraacihi iftiraash as-sab' wa kaana yaxtimu salaata bitaslim kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al Maqdisi rahmatullahi alayhi muy ñëw ba ci buntu bi nga xam ne moom lañ tàmbali woon ci jataay bii ñu génn te moom lañ jeexaloo woon muy baabu sifati salaati nabi muy buntu bi nga xam ne mooy wax ci melo jullit yonent bi sallallahu alayhi wa ñaareelu xadis bi nag moom lañu war a gis nii ginnaaw biñ gisee xadis mu njëkk bi ci buntu bi muy xadisu juróom ñett fukk ak juróom ñaar muy xadis numéro 87 mu ne an aishata mu ngi jële ci suñu yaay aisha radiyallahu anha annaha qaalat neena kaana rasulullah mu ne kaana de nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yastaftixu salaata bittakbiir da doon ubbee julli bu doon tàmbalee julli allahu akbar la doon tàmbalee wax voilà mooy moom la doon ubbee bi takbiir ci def takbiir mooy allahu akbar wal qiraa bu paree ci lool mu daldi ci teg li nga xamante ne nii mooy jàng bi ah alhamdulillahi rabbil alamin mooy saar bi nga xam ne moo tàmbalee alhamdu mbooleem cant yi ñeel na lillahi borom bi tabaraka wa taala dong ñeel rabbil alamin mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi mooy suratul fatiha sayyidatu aisha radiyallahu anha mu wa kaana ida raka mu ne te yonent bi alayhi salatu wasalaam ne nekkoon na koo xam ne bu ma soo defoon ruku'a lam yushkhis ra'sah doonu loon jël boppam di di ko di ko yuqam mel ni ko yuqamteku di ko yëkkati ruku'a ba pare yëkkati bopp bi noonu mel ni ko yuqamteku am looy xool déedéet doonu loon def noonu walam yusawwib waaye doonu ko woon njatt bopp bi ci suuf sëgg-sëgg boo xam ne bu jégg dayoo déedéet doonu loon def noonu it walakin mel ni ñu ne ko moo kon doon lay def mu ne walakin bayna dalik li am daal mooy diggante mooy al i'tidal la doon dal diggante mooy da doon dal ku yemoo ci li nga xam ne noo nee la doon rukoe moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu wa kaanata nekkoon na ba léegi moom sallallahu alayhi wa sallama ida rafa'a ra'sahu min ar-ruku' bu mësoon a yëkkati boppam ci ruku' bi lam yasjud du sujoot hatta yastawiya qaa'ima du dem di sujoot lu dul day taxaw ba day xocc ba jub xocc ba yax nekk delluwaat loolu mooy yastawiya mu daal di jub qaa'ima taxaw ba kenn du nattam leen a taxaw na dëgg-dëgg wa kaana idaa rafa mu ne ba léegi te nekkoon na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de idaa rafa'a ra'sa bu ma soon yëkkati boppam mina sajdati hmm? ci li nga xamante ne mooy sujóot bi lam yasjud hatta yastawiya qaa'ida bu ma soon a yëkkati ra'sahu mina sajdati lam yasjud du sujoodaat de du dem comme sujoot benn yoon léegi siggi rek gaawaat déedéet du sujoodaat hatta lu dul yastawiya mu nekk koo xam ne day jub qa'ida jekki mooy day toog ba yax yépp dugg delluwaat fa ñawoon fu nekk ba mu toog toog boo xam ne kenn du naat table na toog na muy dooru sujoot mu ne wa kaana ba léegi nekkoon na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu daa wax fii kulli rak'atayni ci ñaari rakka yu ne bu defee ñaari rakka julli boo xam ne ñetti rakka la wala ñeenti rakka wala sax muy ñaar kese bu mas bu defee ñaari rakka rek lu muy def at-tahiyya lay wax mooy at-tahiyya bi nga xam ne moom la jàngale dinañ ko gis ci biir sa euh, kii bi muy li jëm ci wàllu euh, ak tahiyatu lillah yooyu yële mooy façon mooy tahiya xam nga mooy nuyoo loolu nag dinañ ci ñëw bu ñu àggee ci yooyu yële mu ne loolu lële moom da ko doon wax de ci ñaari rakka yu nekk wa kaanata nekkoon na ba léegi moom alayhi salaatu wassalaam yafrishu rijlahul yusra da doon lal li nga xamante ne nii mooy di tànkam bu bu càmmoñ bi <clears throat> da ko doon lal dal di ciy toog mooy ci kaw tànk bi lay toog voilà ci kaw tànk bi lay toog loolu la ñuy moom ah, ci la doon toog <clears throat> wayan sibu bu ko defee nag mu samp rijlahul yumna kanta eh, tànku ndejoor bi moom da koy samp walla teg baaraam di tegu daal di jublu xibla bi mooy da koy da koy teg daal di koy samp mooy càmmoñ bi tànk bi nga xam ne mooy bu ndejoor bi kanta bu càmmoñ bi moom da koy lal daal di toog ci kaw tànk bi noonu le léegi nag mu ne wa kaanata nekkoon na moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanha an uqbati shaytaan da li nga xamante ne mooy jonkanuk loolu mooy lan mooy nit ki toog ah daal eh, eh, kii eh, samp ay ay ñaari ñaari tànkam yi bu ndejoor beeg bu càmmoñ bi mu daal di leen samp baaraam yi samp baaraam yi ci suuf ba pare daal di sukk bëti óomam bëti óomam yi ba pare daal di jël ñaari loxoom teg ko ci suuf voilà loolu noonu mu ne loolu noonu da ko doon tere loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam façon toogin boobu la naan lu tudde uqbati shaytaan da ko doon tere wa doon na tere ba léegi moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yaftarisha ar-rajulu dhiraa'ihi iftiraasha as-sab' mooy nit ki buy julli di sujóot bu sujóotee mu jël loxoom yi daal di teg tenk yi ak li nga xam ne mooy ba ci ba ci conc yi lépp mu teg ko ci suuf noonu muy laal suuf ñaari loxo yépp teg noonu di laal suuf mu ne loolu da ko doon tere loolu mooy iftirasha lalu eh, an yaftarisha muy lal ar rajulu góor ki ziraayhi lu ne góor ak jigéen a ci yem ay ziraayhi ñaari loxoom mooy yi nga xam ne fa muy raxas buy buy buy buy jàpp raxasab ca euh, euh, farata bi mooy loolu noonu nga xam ne ca catu baaraam ba ci conc bi moom mu jël loolu lépp bi muy sujjóot teg ko ci suuf lépp teg ko mu tegu ci suuf iftirasha mu ne comme ni nga xam ne noonee la koy lale a sabu yi nga xam ne ñooy ndegment yi ñoomin gaynde ñu mel ni ñoom noonu ñuy tooge mu ne loolu moom yonent mi alayhi salaam da ko doon tere wa kaana te nekkoon na ba léegi moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaxtimu salaa na tëj nag jeexal julli ji bu doon jeexal ba ñëw ba jare ci julli gi bi tasliimi ci assalaamu aleykum voilà mu ngi noonu le léegi nag moom mooy ak taslim léegi kon ñu jàll ci li nga xamante ne nii léegi nag est ce que am na lu ciy tegag lool lool beneen affaire lool taxu ñoo jóg en tout cas daal jàll ci xadis bi ñu tegu muy xadis di juróom fukk ak juróom ñett sonal imam Abdul Ghani ibn Abdul al-Maqdisi rahmatullahi alayhi ne an abdillahi bni umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi kaana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idhaa iftataha as-salaata wa idhaa kabbara lir-rukuu'i wa idhaa rafa'a ra'sahu mina ar-rukuu'i rafa'ahumaa kadhaalika wa qaala sallallahu alayhi wa sallam sami'a allahu liman hamidah rabbana walakal hamd wa kaana laa yaf'alu dhaalika fi sujuud kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi muy wax ci xadis bi ci tegu mu ne an Abdillah ibn Umar mu ngi jële ci saxaabi bi nga xam ne moom lañ naan Abdillah di doomi Seydina Umar radiyallahu anhuma anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yarfa'u daan yëkkati bu doon julli yadayhi bu doon tàmbale hadwa ñaari loxoom yi da ko doon yëkkati hadwa mankibayni mooy tenq yi bu yëkkati loxo yi yëkkati loxo yëpp ba ci kaw ah hadwa ba mu xaw a tolloog mu tolloog mankibayni mbagg yi voilà yëkkati noonu le loxo yi ba côté boobu idaftataha salaa bu doon ubbi li nga xam ne mooy julli bu doon tàmbali wa ida kabbara kabbara li ruku' waaye it bu doon kabbaar ngir war a mu tari saar tari lam ciy teg ba war a ruku' day kabbaar def ni mu defoon yëkkatiwaat loxo yi ba ni nga xam ne lay jege li nga xamante ne nii mooy mbagg yi wa idha rafa'a waaye it bu yëkkatee ra'sahu boppam min ar-ruku'i ci ruku' ba mu rafa'ahuma mu yëkkatiwaat ñaari loxo yi defaat nam defoon ba muy ubbi kadhalika na ko noonee wa qaala mu teg ci moom doon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu doon jóg ci ruku' bi da doon wax sami'a allahu liman hamida sami'a allahu borom bi de dégg na liman ñeel ka nga xam ne hamida moo ko sant te sami'a allah borom bi mooy dégg dégguk nangu liman hamida ñeel ka nga xamante ne nii moom moo ko sant rabbana teg ci ne rabbana e yow suñu borom walakal hamd yow dong la ñeel de te ñeel na la li nga xam ne mooy mbooleem cant yi mu ne wa kaana nekkoon na moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yafalu dalik lii nag doonu ko def yëkkati loxo yi di yëkkati comme yim ko décrire waxale ko ko doonu ko woon def nag lii fi sujuudi ci sujoot mooy bu sujoodoon du jóg du def kàbbaar yooyu kon nag al imam Ghani ibn alhamdulillah ibn abdilwahid almaqdisiyu rahmatullahi alayhi mu daal di continuer ci xadis bi nga xam ne mooy 89 di juróom-ñett fukk bi ak juróom-ñeent mu ne an abdillahi ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala aljabhati wa ashaara biyadihi ila ila anfihi wal yadayni war rukbatayni wa atraafi alqadamayni kon al imaam ibnu al imaam Abdul Waahid ibn Abdi al imaam <laughs> al Maqdisi al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid rahimahullah mu naan Abdullahi mu ngi jëlee ci saxaabi bu ñu naan Abdullah ibn abbas di doomi mawlaana al abbas radiyallahu anhuma annahu qaal neena ka qaala rasulullahi dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama neena umirtu dañ maa digal an asjuda may sujood ala sab'ati azum ci juróom ñaari yax lañ ma di dëgal digal may sujood ci kaw loolu le mu daal di tàmbali nag di leeral alal jabha ci li nga xamante ne mooy jëbi walla muy sujood ak jëwam wa ashaara yonent mi alayhi salaatu salaam daal di junj bi yadi ak loxoom ilaa anfi mooy jëbi ak buy sujood jëbi ak bakkan bi da di teg ci suuf walla mu ne waya day hi ak ñaari loxoom yi nga xam ne moom lay teg. buy ñaari tenk yi muy teg noonu ah loolu noonu it dañ koy bokk ci li nga xamante ne ñaariñ ko digal wa ar-rukbatayni ak li nga xamante ne nii mooy ñaari bëtu oom yi voilà wa atrafil qadamayn ak catu mooy eh, ndëggu tànkam yi mooy catu baaraam yi waa foof lay wax ca cat ya nga xamante ne nii buy sujjóot nit ki moom ngay teg loolu la kon nag al Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi muy ci xadiis numéro 90 di juróom ñeent fukk bi mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa qaama ila salaati yukabbiru xiina yaquum summa yukabbiru xiina yarkac summa yaquul samica allahu liman xamidah xiina yarfacu sulbahu min arrakaca summa yaquulu wa huwa qaa'im rabbanaa wa lakal hamd summa yukabbiru xiina yahwi summa yukabbiru xiina yarfa'u ra'sahu summa yukabbiru xiina yasjudu summa yukabbiru xiina yarfa'u ra'sahu summa yaf'alu dhaalika fi salaatihi kullihaa hattaa yaqdiyahaa wa yukabbiru xiina yaquumu mina thintayni ba'da al-juluus kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahmatullahi alayhi wax ci xadiis bii tegu mu ne an abi hurayra mu ngi jële seydina abu hurayra radiyallahu anhu yal na borom bi tabaraka wa taala daal di ci moom te gërëm ko annahu qaala nee na kaana rasulullah mu ne kaana nekkoon na rasulullahi dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam ida qaama ila salaa bu jógoon di julli taxaw ngir taxawal julli nan la den def yukabbiru day def kabbaar ne allahu akbar xiina yaqum fekk taxaw na jamono jim taxawe war a dugg ci julli ji noonu la koy ubbee summa ginnaaw gi yukabbiru hiina yarka bu taree ba pare ba war a rukoo summa kon ginnaaw gi yukabbiru mu defaat allahu akbar hiina yarka jamono ja nga xam ne ca lay rukoo summa yaqul ginnaaw gi mu waxaat moom alayhi salaatu wassalaam mooy bu rukoo yi bay jóg ci sujóot ba ci ci rukoo ba sami allahu liman hamidah sami allahu dégg na de allahu di dégg na liman ta mooy dégg déggug nangu li man ñeel ka nga xam ne hamidahu moo ko sant hiina yarfa'u sulba nooy jamono ji nga xam ne ci lay yëkkati li nga xam ne mooy ndiggam jamono ji nga xam ne ci la koy yëkkati mina rak'ati ci rak'a bi sum loolu lay wax ne sami allahu liman hamida summa yaqulu mooy booy rukoo xam nga da ngay sëgg léegi buy siggi noonu nag di yëkkati li nga xam ne mooy ba yax yépp delluwaat jamono ji mu koy defe di ko yëkkati jamono jooj lay wax lii mu ne summa yaquulu wa huwa qaayim ginnaaw gi mu wax moom alayhi salaatu wassalaam fekk xaalam mooy mu ngi taxaw ne rabbana walakal hamd ne rabbana e yow suñu borom de woonañ la tawalaka te yow dong de la ñeel alhamdu mboolem cant yi summa ginnaaw gi yukabbiru mu daal di kabbar hiina yahwi jamono ji nga xam ne ci lay rot day dafaat allahu akbar mooy di dem ngir sujjóot summa ginnaaw gi yukabbiru xiina yarfa'u ra'sa bu sujóodee ah léegi nag mooy bu yëkkati boppam daal di nekk koo xam ne tamit day wax allahu akbar summa ginnaaw gi yukabbiru xiina yasjud keroog heure bi nga xamante ne jamono ji nga gën summa yukabbiru ginnaaw gi mu kabbar xiina yasjud jamono ji nga xamante nii moom lay sujjóot summa yukabbiru hiina yarfa'u ra'sa ginnaaw gi mu daal di kabbaar jamono ji nga xamante ne yarfa'u lay yëkkatee ra'sahu boppam bi ci sujjóot gi summa yaf'alu dhaalika ginnaaw gi nag mu def lu mel nii ma fi wax nii leeral ko fii fii salaatihi ci julleem ñeenti bu dee ñeenti rakka la wala ñaari rakka wala ñetti lépp mu def ci julleem ji yëpp kulliha mbooleem seen nii lay doon def hatta yaqdiyaha ba ni nga xam ne ci la koy jeexale mu jeex wa doon na nekk koo xam ne da doon moom alayhi salaatu wassalaam doon kabbaar di def allahu akbar xiina yaqumu jamono ja nga xam ne ca lay jóg mina thintayni ba'dal julus ci bu jógee ci fekk daa def ñaari rakka moo xam jullit yi moom mu nekk bu fo lenn maanaam jullit ñeenti rakka wala jullit ñetti rakka mu def ñaare rakka ba pare léegi buy jógee ba def taaya yi buy jóg noonu ah jëm ci ñetteel bi walla ah ñe bu dee boobu mooy bu mujj bi bu dee timis wala jëm boole teg ci ñeenteel bu dee géelaak yu mel noonu bu doon jóg wa yukabbiru hiina yaquumu da doon def allahu akbar jamono ji muy jóg mina sintayni fekk julli na ñaari rakka yi ba'dal juluusi ba toog ba taaya ba pare kon nag loolu la al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi muy wax ci hadis numéro 91 muy juróom ñeen fukk bi ak benn mu ne an Mutarrif ibn Abdillahi rahmatullahi alayhi annahu qaala sallaytu xalfa Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ana wa Imraan ibn Husayn radiyallahu anhuma fa kaana idaa sajada kabbar wa idaa rafa'a ra'sahu kabbar wa idaa nahada min ar-rak'atayni kabbar falammaa qadaa as-salaata falammaa qadaa as-salaata axada bi falammaa qadaa as-salaata axada bi yadi Imraan ibn Husayn faqaala qad dakkarani hada salaata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aw qaal salla bina salaata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon alimaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahmatullahi alayhi mu ne an Mutarrif mu ngi jële ci nit waajoo xamante ne nii taalibe saxaaba la woon bu ñu naan Mutarrif ibnu Abdillah di doomu ko ñu naan Abdillah rahmatullahi alayhi anhuma annahu qaal mu ne moom de nee na sallaytu man de julli naa xalfa ali ibn abi taalib ci ginnaaw ki nga xamante ne nii mooy seydina wa mawlaana ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhum anhu wa arda nee na ana man mutarrif wa Imraan ibnu Husayn ak saxaaba bi nga xamante ne nii moom lañ naan Imraan ibnu Husayn rahmatu radiyallahu anhu taalibe la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na mu ne moom nag fa kaana idaa sajada kabbar Seydina Ali moo leen jiite fa kaana nekkoon na radiyallahu anhu idaa sajada bu sujoodee kabbara day takbiir daal di def Allahu akbar wa idaa rafa'a ra'sahu kabbar bu yëkkati boppam ne allahu akbar defaat allahu akbar mooy bu sujoot bu yëkkati boppam ci sujoot wa ida nahda bu jógee mina rak'atayni mu jógee jëm ci ñaa ci ñaari rak jóge ci ñaari rakka yi mu jot def bu dooy buy jógit kabbara day def allahu akbar falamma qada salaa bi nga xamante ne nii ci la pare li nga xam ne mooy julli ji nag ba pare moom seydina ali radiyallahu anhu ba julli ji jeexee léegi nag ba mu sëlmal axada bi yadi léegi nag wala bi yaday ci la jële jàpp ci li nga xamante ne nii mooy sama loxo daal di jàpp bi yad yi bokk daal di jàpp ci sama loxo kan moo ko jël kan moo jàpp sama loxo imran ibnu husayn muy seydina imran ibnu husayn radiyallahu taala anhu wa ardah fa qaala mu ne ma man mutarrif qad zakkarani hada ne qad dëgg dëgg de zakkarani hada kii de moom daal dina may fàttali ah kii de julli ji mu ma faat mu julli fàttali na ma de moom mii de radiyallahu anhu salaata muhammadin jullit seydina muhammad alayhi salatu wassalaam de moom la ma fàttali aw qaala mutarrif nee na rahimahullah wala boog moom dafa ne muy seydina ki nga xam ne mooy imran dane salla bina dane kii de jullil nañu salaata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jullil nañu julli yonent